léegi nag mu ngi lay jox li ngay faje ginnaaw bi nga xam ne ci nga xam kon caay-caay yi baada ma'rifatiha ginnaaw bi nga ko xamee waxoon na la soxlaal fal istighalu bi dawaa'i bi dawaa'iha abad loolu loolu moom fardan yu'ad waaw ginnaaw bi nga xamee kon wax na la ni nga koy xamee léegi boo paree ci xam ko mais léegi du koy faje mu ne la kaay ma wax la fu ma gi at dawaa u li nga xam ne mooy médicament ni ngay fajoo ci feebaru biir yi jumlatan d'une manière générale dama lay tënkal fii rek mooy li nga xam ne daanaka ëmb na leneen lépp luñ fi indi mën nga ko dugal ci lii may wax mooy lan huwa ruju'u mooy dellu ilaa ilaahina ci ki nga xam ne moo ñu moom donguta bokkuñoo kenn di suñu borom ta'ala kawe na ta yéegut bil ci ak torox torox daal di wàcc sa bopp ànd xam ne jaam nga dellu ci sa borom xam ne kat li la dal ci ay musiba li nga xam ne moo la dal ci ay feebar amul kenn ku ko mën a faj ku dul moom borom bi tabaaraka wa lii gis nga lii mooy lit nag dellu ci yàlla jeex na léegi nag yeneen yépp yi ñëw yooyu day détaillé rek dellu ci yàlla boog yan yan yoon ngay jaar voilà loolu kese la waaye lii moo tax mu ne jumlatan d'une façon générale lépp faj yépp mën nga koo dugal ci lii dellu ci borom bi kamaa keem ni nga xam ne rujuuka sa dellu yow jam si li rabbil bi bu dee daa am xaj bu lay sonal feebar yi la dal mën nañ koo gam-gam feebaru biir ak biti rawatina yu biir yi mën nañ koo gam-gam ab xaj ab kalbun ab chien boo xamante ne nii yow boroom bi moo ko sëmbërtal sa kaw seetaan kook yow ci maadute mu toog mu seetaan ko ak yow mu lay sonal léegi yow bu dee da ngaa am walillahi masalul ala benn waay boo xamante ni daa am xaj bu la sonal ci koñ bi moom daal sam xëy ak booy wàcc parcours de combattant la da ngay sonn lool amoo oto amoo lii te benn oto du la fi wàcce te da ngay dox ba ak si fii te manoo jaar feneen te saa boo fi jaar xaj bi tëbali la waaw moom kay li ngay fexee def mooy mu yéex laa gis ba bu lay tëbali fekk yow yaa ngi ci côté bunt ba rek nga ne saraax rek tëj waa loolu nga nar a dëkke est-ce que li gënu la yomb nga dem ci boroom xaj bi gis ko benn bés ne ko ah man de sa xaj bi sonal na ma nga xam ne xaj bi nekk ci wetam xam nga xaj yu mel noonu dañuy comprendre li leen seen borom ne leen hé tëkku leen wala yu mel noonu ba jàjj ko ba dootu la laal est-ce que loolu gënu la yomb nga yow ngay fexe yor saw yat naan ma damay yoraalew yat waaw dinaa daw nag waaye comme ça bu ma naree jege rek ma dóor yow yooyu man ngay dóor fente mu mu xàmp sa yeel coono dóor xaj bi est-ce que gi loolu yëpp coono googu li gënoon ginu la yomb rek dem ci borom xaj bi gis ko moom moom mu faj fajal la ko mooy soit léegi sax mu koy tëj heure boobu na la ban heure ngay génn ak yooyu bu wax ban heure ngay wàcc lii balaa boobu mu tëj ko est-ce que loolu gina la yomb nga yor saw yàq foo jaar nga naan waa góor gi moom lu muy yor gurdeewum bii est-ce que la yomb loolu lay wax nii mooy ne lépp lu dal doomu aadama bi ci loo xam ne safaan la nga xam ne ci maanduteeg boroom bi la tabaaraka wa taala kon nag boo ci bëggee génn lu man di doon dellu ci borom bi la bind te bind yoo yële te ci maanu teel na seetaan yooyu di la dal dellul ci moom loolu moo gën ngay fexe di def sa effort bopp di di di jéem a cee génn di jéem a faju ci yoo xamante ne nii ba pare ne yàlla bu ci du moom dama koy bàyyi fee waaye dinaa jéem ci samay effort ak li ma dégg na ñoom diwam koy wax ne man naa fekk loolu mooy ana dar bi mooy coo mooy mooy lan mooy coonaay ay dóor mooy waa joo xam ne mu ngi dóor ci nga aw li loolu jariñu dara moo tax ma ne moo tax sëriñ bi ne radiyallahu anhu ne ko ne jumlatan daal ni ñu koy faje d'une façon générale mooy dellu ci suñu borom mi nga xam ne màgg na bil xushu ànd ak xol bu torox bu wàcc daal di wàcc sa bopp xam ne yaa taq moom mooy ki ñu aajoloo moom la ñu aajowoo kamaa keem ni nga xam ne ruju'aka sa dellu li rabbil kalbi borom xaj ba nga xam ne moo lay sonal yakunu moo gën aw boo moo gën a yeykat min ana i dar bi ci coonaay ay di jéem a dóor xaj bi nga dem gisee boroomam mu fegal la ayam tëjal tëj xaj bi léegi ba dootoo ko gis loolu moo gën ngay fexe naan da nga koo jéem a dóor mën naa ricc daal di xàmp sa yeel yi nga am problème léegi nag kon lii mooy d'une façon générale dellu ci borom bi moom lii léegi nag yi muy wax yépp man nga ko dugal foofu léegi mu ne wa minhu sidqul mar'i fil mujahada bil ju'i liqtinas xayril bokk na ci ni ngay fajee ba léegi li nga xam ne mooy bakkaaru biir yi caay-caayu biir yi bokk na ci ginnaaw dellu sa borom bi nga xam ne yi ñuy wax yi yépp ci ronam la nekk ci lay tub ca lay balle mu ne sidqul mar'i mooy dëggoog cam si fil ci yulli gi muy julli li nga xam ne mooy dayoog coonaam fexe di góor góorgóorlu ci diggalu yàlla yi di ter di sori tere yàlla yi ci lu mu man waaye nag di ko defe lan ci góor góorlu bi juwaay di nangoo xiif di lekk-lekk gu yem bañ di duy kollam bi ba mu fees loolu am na luñ ci jàlloon ci buntu yoluy passé mooy ci ci juwan tawilun ba'dahu saharun loolu ca euh, xoqal bu kaaw la mais gisoon nañ ko ci arkaanu tasawuf yi voilà <coughs> mooy di góorgóorlu ji ñemee xiif bañ booy lekk sa kollo bi di fees dell waaw def la yonent bale saab saab waxoon benn ceer bi ngir sa lekk beneen sa naan beneen ngir sa bopp waaw il faut nga ñemee yooyu ak ñemi xiif waaw liqtinaa si ngir nga mën a rëbb am xayril ida mooy gën ci ay njariñ te mooy taqale kook sa bakkan taqale kook li nga xamante ne mooy lenn ci yi nga xamante ne nii mooy caay yu biir yi moo ne beneen mu ne wa man'una nafsa min alladhaati washahawaati kullama awqaati mu ne bokk na ci wa man'una bokk na ci ni ngay faje ba léegi caay yi biir yi mooy tere suñ tere gu ñuy tere an nafsa suñu bakkan yi min alladhaati ci yi nga xamante ne yu neex yi nga xamante ne nii boo ci ëppalee mooy ëppal ci lu neex yi waaw bés boo ci ëppalee topp rek mu ngi neex ngay dem rek waaw di dem rek gis nga boo paree di nga am problème waaw loolu nag foog nga fexe bakkan bi nga koy nga koy yemale waaw kenn waxu la bu lekk lu neex lekkal lu neex tey sant yàlla yaa ayyuhur rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan loolu la yonent ba loolu la suñu boroom wax ba pare wax way gëm yàlla yi yéen lekk leen min at-tayyibati ma razaqnakum lekk leen ci yu tee yi nga xam ne moom lañ leen wërsëgale moo tax lekk lu neex kenn terew ko waaw bokk na sax ci sant yàlla sax sant yàlla bi dina mat la ngay lekk neex parce que bu dee lu naqari la waaw loolu gis nga moom la al al cheikh al imam as-Sakandari ibn Ata'illah as-Sakandari radiyallahu anhu doon wax ci toog ci kër gi li nga xam ne fa ngay gën a mën a sant yàlla que dem toog ci naaj bi parce que yow boo fa newee non seulement tàngoor waa ngi lay rey yaa ngi nekk nan laa ciy défendre ak nekk fa di muñ ak yooyu kii alors que boo nekkee ci ker gii yëg sa xéewalu borom mi def ker gii mi nga xam ne wa madda villa nga gën koo mën a sant yàlla naan ci ndox mu sedd mi moo gën nga jël ndox mi tàngal ko naan damay dëddu àddina xamoo li ngay wax naanal ci ndoxum ka as mi boo mënee nga sotti ci loo xamante ni am njar mu neex lool nga naan ko gën a sant ci ngay gën a yëge sant sa boroom li ngay bañ kay mooy nga ëppal di ëppal saa su ne loolu lañ la wax wa man'ihuna ak suñu tere an sa suñu bakkan yi min al-ladati ci di dépasser yu neex yi waaw di dem non baaxul ci santé mais baaxul ci sa xol baaxul ci sa diggante ak sa borom sinon après day nelaw ngay def yëga di jaamu yàlla yëpp nga daal ci tàyyel comme ni ñu ko fi gise woon ah wa shahawaati ak yu neex yi nga xamante ne nii xam nga bànneex moom bakkan lu ko neex képp waaw waxuñ la ne yu neex yi bul ko loolu lañ lay wax sànk mais shahawaat waaw yooyu moom bi nga da nga taktal ko bànneex bakkan ndax inna nafsa façon bakkan yii moom la amaaratun bi suu diggalaa koonu yu ñaaw lañu kon nag lépp loo xam ne da koy may muy am doole ci sa kaw bi boo nga dakkal ko te di ko maîtriser jël ci loo xam ne man da ñàkk waaw ak li nga xamante ne man nga cee boo ko jëlee mag du la tee te jaamu sa borom di dellu ci sa borom waaw yu neex yi topp yu neex yi rek waaw topp sa bakkan lu ko do kese loolu il faut nga tere ko ko loolu bokk na ci li nga xamante ne nii moom man nga koo faje li nga xam ne sa feebaru biir yi kullama awqaati waxtu yu ne nga koy fuglu comme niñ la fi waxoon gaa yi nga xam ne dañ benn buur bee leen ne sama or yi ne fii ma ma magasin or yi yéen ñetti vigiles yi yéen naa fi teg te mooy waxuma buur kii de mooy yow mu ray la ak léegi benn la sawaa kër sax sa baay bu gisee ñu ray la sax da ci wane ne kontaan na sinon moom ñu teg ko ci waaw gis nga noonu ngay fugloo gaa yi ni ñuy fugloo buntu di xaar sàcc bu fi jaar ñu ko